al imaam al haafiz ibn hajar al asqalaani mu ne waqad istashkala ibn al arabi inkaara umara umara ala abi muusa hadiisahu al mazkuur ma'a kawnihi waqa'a lahu mislu zaalika ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne al imaam ibn al arabi al maaliki de ah. daal dinay euh, euh, ne lii de euh, man de xew-xew Seydina Omar bi jaaxal na ma Seydina Omar le fait que naka la mën a Seydina Abu ne ko Yonent bi moo ñu digal al istidaanu salaas mu ne ko demal indi ci bayna alors que laaj digal ñett la alors que demal indi lu lu ko keneen ku la ci ku la koy dëgëral alors que moom loolu da koo dal ak Yonent bi alayhi salaatu salaam moom loolu dal na ko. wa daalika loolee fii hadith ibn Abbas mooy hadith ibn Abbas bu gudd boobu nga xam ne bi yonent bi saa saam parqué soxnaam yi daal di leen weer ne du leen laal du leen jege waaw. loolu noonu film nekkoon ci benn benn benn mbaar bu mu defaroon foofu nekk fa benn néeg mu ne foofu nekk na ca hadith boobu ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne Seydina Omar dafa ñëw daal di istazana Omar marra Seydina Omar dafa laaj ndigal benn yoon banda marra laajaan ndigal. falam yu gan lahu kenn jox ko digal waaw fi salisa ci li nga xamante ne nii ci eh, eh, ñetteel bi eh, ci li nga xam ne nag mooy ñetteel bi ci la ci la ci la ci lañ ko jox digal waaw kon mu ne mais lii leer mais sauf que lii al imam alxaam najar mu ne mais loolu leerul waaw <laughs> mu ne lii leerul de dëgg la lool xew na Seydina Omar mais est ce que da ko doon compter te tamit est ce que ren tubaab saa da koo xamal ne ñett ñett la war a yem non dafa ñëw rek laaj ndigal ah joxuñu ko ndigal mu laajaan ndigal joxuñu ko ndigal mu laajaan di dem ci ñetteel bi euh, waaja daw woo ko booy booy bi daal di koy woo <laughs> ne ko ren tubaab yi saa nee nag ak am nga loolu bokk la fii mooy loolu mënu cee jëlee nag bon ñetteel kon bu mënee ñetteel non daa kii doon de euh, affaire yi joxuñu ko ndigal moo tax al euh, rahimahullah mu ne mu ne loolu leerul de <laughs> waaw loolu loolu leerul de waaw waaw mu ne wal jawaabu an dalik annahu lam yaqdi fiihi bi ilmihi aw la'allahu nasiya ma kaana imaam imaam kii nag Ibn Abdul Bar mu ne bon amaana liñ non imaam Ibn al-Arabi liñ ci mën a tontu mooy day bañ a eh, moom eh, di àtte woo li nga xam ne moom la xam waaw. yow juge bi ndax boo nekkee juge waroo nekk juge et partie wala boog dafa fàtte xew-xew boobu ko xewaloon mu ne lool te li koy wane mooy lim ne charalani as-saqu bil aswaq waaw nekk daal di toppatoo sama yaxal yaxantu bi moo tax ba lii ci xam-xamu yonente bay saa saa mu daal di may rëcc al imam al hafiz rahimahullah mu ne ah, qultu wa suratu allati waqa'at li umar laysat mutabiqa ah lima rawahu Abu Musa mu ne Seydina Omar li ko dal loolu lay san mutaabaqa loolu mënuñu koo jël dëppaale ko ak li dal Seydina Abu Musa waaw bal ista'dana fi kulli mara falam yu'dan lahu fa raja falamma raja fi thalitha stud'iya waaw fa fa adana fa adina lahu voilà mu ne don Seydina Omar mooy daa tombe moom daa ñëw laaj ndigal kenn joxu ko ndigal yoneen saa sam joxu ko ndigal moom kese la jox ndigal ñoom ñaar kese fa newoon Seydina Omar ñëw laaj ndigal mooy <laughs> fekk saxaaba yi ñu ngi nekk ni jàkka ji di jooy quoi ñu ne nax yeneen saa salaam rumeur bi mooy fase na soxnaam yi Seydina Omar tiit ne kon de Hafsa am na problème daal di ñëw laaj ndigal kenn joxu ko ndigal mu laajaan ndigal kenn joxu ko ndigal muy dem laajaan ndigal ñetti yoon di dem kii woo ko quoi yeneen saa salaam wax jaam bi newoon ci biir ne ko demal nga wax ko mu ñëw alors que lii imam Abu Musa dana yonent way sa sam nee laaj ndigal ñett la kon mu ngi noonu le <laughs> loolu lu ama am solo mu ne wa ta'allaqa imam al ibn Hajar mu ne wa ta'allaqa rahimahullah bi qissati Umar man za'ama annahu kana la yaqbalu xabaru xabar wala hujjata fii lii imam imam nawawi moo ko njëkk wax waaw boo demee ci alminhaj bi muy sara lii sax après fi ñu jóge sànq bi muy wax sara euh, euh, masalaam yëgloog yooyu ñaata yoon ak yu mel noonu lii la ci teg waaw mu ne wa ta'allaqa daal dinay moy bi qissati Omar ci euh, xew-xew Seydina Omar bi man ka nga xam ne zaama dane ne annahu kaana que ne Seydina Omar kat radiyallahu anhu dafa woon koo xam ne doonul loon nangu doonul woon nangu xabaralu waaxid yi mooy xabaar boo xam ne kenn ko indi doonu ko woon nangu xadiis boo xam ne kenn moo ko nettali doonu ko nangu mu ne wala xujjata fii loolu amul benn lay li annahu qabila qabala qabila bu qabila xabara abi sa'id nangu na xabaru abu sa'id al mutaabiq li hadith abi musa bi nga xam ne dafa dëppoo ànd ak hadith sayna abu musa wala yaxruju bi dhalika an kawni xabaru wahid waaw an kawni ne mais xabaru wahid du benn nit kese mooy benn ak ñaar ñoo xam ne matuñ ñu bari loolu mooy xabaru wahid même bu dee ñaari nit lañ loolu xabaru wahid lañ koy wax waaw mu ne mais Abu Muusaa de <laughs> Abu Saïd ko xudri moo ñëw wax li mu wax daal di koy seedeel loolu génnewul mbir mi ci xabarul waahid kon loolu day yàq wax jooju waaw wastadalla bihi man iddaa anna xabar al-adl bi mufradihi laa yuqbal laa yuqbal mu ne am na ñeneen ñoo xam ne dañ ci euh, tegtaloo naan euh, xabaaru ki nga xamante ne nii nettali ki nga xam ne kenn la nekk ku wóor moom bu ko ëndee kenn du ko nangu waaw moom kese il faut am hatta yam damma ilayhi ghayru lu dul keneen koo xam ne day ñëw ku wóor tamit daal di ñëw euh, euh, daal di annexe wu ci moom kama fi shahadati comme ci seede nga xam ne day nekk ñaar qaala ibn Battal al imam ibn Battal mu ne wa huwa xata wax ji moom njuumte gu rëy la min qaa'ilihi ci aji wax ko wa jahila te réere na bi mazhabi Umar mu ne te te te te moom waa ji réere na li nga xam ne mooy jëmuwaayu mazhabu sayyidina Umar radiyallahu anhu faqad jaa fi ba'd turuqihi anna Umar qaala li Abi Muusa ama inni lam ata an lam attahimuk walaakinni aradtu an yata an laa yatajarra an-naas waaw an laa yatajarra an-naas ala al-hadiith an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kii dafa réere lool parce que sayyidina Umar am na ci riwaay yoo xam ne bii gisuñu ko woon boo xam ne dane sëy naa war dana sëy naa Abu Muusa boo gisee ma ne ma laajoon ne dama indil ma keneen nekkul ne dama la doon tuumal de parce que sëy naa Umar bu ko wóoruwuloon du ko def bu firnde sëy naa Umar dina jël Abu Muusa te xam na ko bu baax sëy <laughs> naa Abu dina ko def gouverneur xam nga naa Abu Muusa mi fàttalekul xadiis biñ fi gisoon bimu ne damaa génn benn bés jóge sama kër jàpp waajal ne tey moom journée bi moom si déggee ah yonent saa salaam tey moom yonent saa salaam kese laay liggéeyal bi muy génn nee na sama frère bi mu ngi doon waajal comme man man maa jiitu ko ma ñëw ci jàkke ji ma ne mais ana yonent bi alayhi salaam ñu ne ma jaar ne nële ma topp ci trace yi di topp ci trace yi topp di dox di dox di dox ba ñëw fekk benn tool muy bi'r arif mooy bi'r bi biir bi kii newoon bi kii bi eh, jaaro ba waddoon mooy wax naa la foofu mu ngi ci enceinte masjidu Quba la nekk léegi <laughs> di jaaro yonente way saasam bi ko Seydina Ousmane yoree mu wadd foofu noonu nee na man fekk benn tool laa ko fekk noonu ma ñëw yonente way saasam nekk ci biir ma bàyyi ko am sori ba mu kii ba def aajoom ak yooyu ba toog ñëw ci teen bi daal di eh, xëcc yére yi Ah, làmbaay suufam daal di yor tànk yi ci biir ndox mi quoi toog noonu ma ñëw daal di koy nuyu waaw ah, assalaamu alaykum yoon sa assalaamu alaykum Musa mu daal di may fay après nag ma dem ci buntu tool bi quoi taxaw ci kanamu buntu bi nag ñu tëj tool bi buntu bi ma taxaw ci kanam ne tey moom maay nag le chambellan du du prophète sa sa maay nekk bëkk néegam ñu jekk rek am ku yëngal buntu bi ma ne ko kan mu ne ma man la Abu Bakr ma ne ko ala rislika ma ne ko taxawal fi nga nekk ba ma laaj yonent saa salaam daal di daw <laughs> dem ci yonent saa salaam nuyuwaat ko ne ko asalaamaaleykum ne ko yonent saa salaam hada Abu Bakr yasta'zin ne ko moo yëngal bunt bi mooy bëgg bunt tool bi moo bëgg dugg mu ne ko izan lahu wa bashirhu bil janna ne ko digal ko mu dugg ci tam bëggal ko ne ko dina moom moom nit àjjana la jëm mu ñëw wax ko nee na Seydina Abu Bakar ñëw ak si ci yonent bi saa salaam nuyoo euh, toog ci wetu yonent saa salaam def ni yonent saa salaam def xëcc tuwe kii mooy mooy yéeri suuf bi làmbaay bi jël tànk yi dugal ci biir ndox mi toog ci côté yonent saa salaam ñu toog noonu nee ma demaat toog naan yonent saa salaam ma ngi bëggal nit ñi àjjana ay way sama frère bi bu ko yàlla bëggalee yiw nii de dina ko indi nee ma jekke rek am ku yëngal buntu bi keneen ma ne ko kan la mu ne ma ana a ibn al-Khattab ma ne ko ala rislika taxawal fi nga nekk ba ma laaj ak yonent sallallahu alayhi mu dem laaj nuyu na asalaamaaleykum yonent sallallahu alayhi wasallam hada Umar ibn al-Khattab yastabi ne ko ah Umar ibn al-Khattab de moo nekk ci buntu bi di laaj ndigal mu ne ko bashir mu ne ko izan lahu wa bashirhu bil janna waaw jégal ko mu ndigal waaye nga eh, eh, bégal ko àjjana mooy fay mu sa yeneen yeneen mooy Seydina Omar xam na ko da koo wóoru moo tax mu jël ko def ko gouverneur waaw kon mooy moo tax mu ne ko foofu moo tax al imam Ibn Battal ne kiw ayu wax jii dafa réere kër Seydina Omar am na ci riwaay yoo xam ne dane man Abu Muusa waxuma la ngeen di beneen keneen ko la jàppale parce que dama lay tuumaal de parce que wóoruma la non dama bëgg dama def lii ngir nit ñi bañ di ñeme di wax ci xadiis yorente bay sa sablu du noonu parce que nit ñi buñ gisee ki mu doon moom def ko gouverneur muy kilifa parmi kilifa yu mag yi àndoon ak yonent bay saa salaam mu ne yonent bay saa salaam nee na te xam na ne lépp lu na yonent saa salaam nee na dëgg la waaye Seydina Omar doxalee nii lu moom la soxla woon. li mu soxla woon mooy ñeneen ñi façon naafiq yi nit ñi nga xamante ne bu ñu amee benn problème rek daal di créer xadiis <laughs> waaw wala bu duggee ci am warta waaw dugg ci ab ab ab guta loo xam ne eh, dugg ci def lu ñàng gaay di kii mu ne ah yonent baay saa saam kan moo ne woon nangam créé hadis léegi Seydina Omar nag loolu la bëgg a artu nit ñi ak commencé njëkk gaaw di wax naan yonent saa salaam nee na ci loo xam ne ko teg ci lu leer bu dee ne saxaaba bu toll nii moom lay seen man moom la alxalifatu Umar ibn al-Khattab bi doxaleeg moom nii yii képp ku naroon ak kàcc créé ay hadis diñ ko seedaan bu baax ndax di nga ne eh, bés bu ma ko fi créé ba mu woo ma ma dina ma ne hé nga ne ku wax loolu nga ne yoneen saa mu ne la demal indi preuve te bu boobaa tay ma dee <laughs> dina ma fëgg laa wax dina ma fëgg ay yar ba ma am problème devant tout le monde def ma nakaala na ay kon nag loolu <laughs> loolu la moo tax al imam ibnu battalin rahimahullahu taala mu ne kii daa ñàkk a xam loolu ndax lii la koy wane te ne loolu du dagoon bañ nangu xabarul waaxid ak yooyu te doonu loon nangu xabaaru benn nit hmm. waaw léegi imaamul xaafis nag mu ne gis nga qultu wa hadihi ziyaada fi al-muwatta an rabi'a an ghayri wahidin min ulama'ihim anna aba musa fa dhakara al-qissa mu ne nettali bii nii mu ngi ci muwatta nettali bii mu ngi ci muwatta voilà nettali bii ci muwatta la nekk borom muwatta bi imaam Maalik eh, mu jaar ci rabi'a an ghayri wahidin mu jële ko ci ñu ku dul kenn ci seen borom xam-xam yi anna aba Muusa kene seyna aba Muusa kat après mu tudd nettali bi mu tudd nettali kon mu ngi noonu waaw mu ne wa fi axirihi ca nettali boobu ca fin ba fa qaala Umar li abi Muusa ama inni lam attahimuka walakinni xashiitu an yataqawwala an-naasu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi mooy seyna Umar leeral na ko nee ko ginnaaw bi ñu ëndee preuve mu ne ko man tuumaalu ma la de waaye damay bañ nit ñi di waxal yonent bay sa sablu amul moo tax ma teg bu tol noonu waaw voilà <laughs> ah, mu ne wa fii riwayat imam abu al-hafiz ibn hajar mu ne wa fii riwayat ubayd ibn hunayn mu ne allati ashartu ilayha anifan fa qala umar li abi musa wallahi in kunta la aminan ala hadithi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam walakin ahbabtu an astasbita mu ne foofu mooy bu imaamul Buxaari moo ko solo ci al-adabul mufrad rahmatullah ala aljamii mu ne foofu Seydina Omar dane eh, Seydina Abu Muusa maa ngi waat ci yàlla radiyallahu anhu ma eh, yow de dañoo nekk ku wóor ci xadiis yonente way saa saa ku ci wóor nga de waaye man maa doxale nii yow nii ndax bëgg ah leerlu xadiis bi nga wax damaa bëggoon rek leerlu ko waaw noo tax moom la waxoon Seydina Ubaydi bi ko Seydina Ubaydi riwaay bi ñu gisoon bii passé ne ko eh, say ci imam Muslim ne ko laa takun azaban ala ashaabi rasulillah bi mu ne ko ubay ñëwee ne ko bu ngeen fekkee ca buntu bu amee preuve rek ca buntu minbar ba dañ ko fekk ca minbar ba mu may xaar bu amul preuve doo ko fekk mu ñëw agsi Seydina Omar dugg si ànd ak mbooloo mi ne Aba Muusa waaw maa laa takun nooy wax ne ko am nga preuve mu ne waawow kan mu ne Ubay <laughs> Ubay ibn Ka'b mu ne adlun <laughs> Abu Abu Tufayl mu ne lan adlun kookoo wóor ah maa ngaa taqulu Abu Tufayl waa Abul Mundir Abu Tufayl Ubay loo wax <laughs> kii li mu wax noonu mu ne waaw man mii dégg naa ne Tufayl saa saa wax loolu ba pare ne ko yaa ibn yaa Umar ah ne ko yow mii laa takun azaban ala ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bul nekk mbugal laa wax ci kaw yonent eh, sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar ne subhaanallah inni sami'tu shay'an fa'abudahataraba non ne ko subhaanallah man damaa dégg rek benn mbir bëgg koo leerlu lool kese la de <laughs> moo tax Seydina Omar da Ubay mi eh, eh, eh, doon na ko laaj benn aaya bu nekk mooy aaya bi nekk ci suuratul côté fin fin suuratul ahzab waaw fin suuratul ahzab aaya boobu doon na ko mooy mooy côté fin bi quoi <laughs> eh, eh, mooy bi bi bi bi bi wallazina yuzuunal wallazina yuzuuna almuminina walmuminati bi gayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa isman mubina suñu boroom di wax ci aaya cinquante huit bi mu ne wallazina yuzuuna ñi nga xam ne ñooy lor waaw almuminina way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaat ak way ngëm yàlla yu jigéen yi bi ghayri maktasabu ci loo xamante ni ñoom fàggu wuñu ko waaw yor sa nguur képp ku rëngu nga rëq ndiggam di sonal les abria ñi nga xam ne ay innocent lañ defuñ dara nga teg ko ci say soupçon ak tamit bëgg rek nekk un dictateur nekk fi gaay tiit la ku ne kii nga tëj ku ne nii nga dóor rëq ndigg walla convoqué walla yàqal koy affaire am wala kii wayaw daal di woo sànni le fisc ci kawam waaw te daful dara ngir rek réprimer nit ñi noonu ci loo xam ne defuñu dara ñooñu na leen leer ne daal di nañuy ngaar daajoo yenu ak duur ak bakkaar boo xam ne bu leer la Seydina Omar doon laaj Seydina Ubay na ko yee eh? naan ko baa aaya bi mel nii waxul man mën a ko déedéet <laughs> mën a ko déedéet moo tax fii nag bi mu taralee ci Seydina Abu Muusa Seydina Ubay na ko yaa Umar ibn al na ko Umar <laughs> waaw voilà doon wax ne l'islam amul waajee président voilà moom kenn du ko wax dëgg bañ a dëgg te lii ci jàkka ji la woon voilà mooy nit ñi dañ saa nekk gis nga Seydina Omar dafa ak seeg mbooloo mi bu bi muy dem mu ne leen bu dee Abu Musa am na preuve de li nga fekk ca minbar yoneen saa sax bu may xaar bu amul preuve nag doo ngeen ko fa gis waaye bi mu ñëwee laaj ñi fii mu ne ko Abu Tufayl mooy sama mooy sama seede mu ngi nii mu ne ko looy wax yow al Abu Tufayl mu euh, ne Seyna Ubay Seyna Ubay wax ko li ñu koy wax ba pare ne ko bul nekk mbugal la takun azaban ala ashaabi rasulillah waaw bul nekk mbugal waaw moo tax ñaaw na nga nekk njiit yàlla teral la waaw jox la jox la pouvoir amoo dara looy def nga daal di yow daal sa sa sa sa sa venimeux sa sa sa sa sa sa sa venin bi waaw sa lépp lu metti lépp nga koy teg ci boroom xam-xam yi nga xamante ne nii ñoo fi toogal diine yàlla ji waaw waaw loolu nag kenn waxu la yooyu caaxaan katan ah. waaw parce que gars yi booy wax ñuy def rapprochement ak euh, réew ma ak euh, euh, réew ma dara fii waaw <laughs> non parce que gars yi cérémonie yi amaana bon léeg-léeg mbir yi nam doon demee gars yi dañ leen a joxatuñ leen largesse dañ leen doon jox ñenn ñu di kaas loolu bokkul lii dara laa wax non loolu bokkul ak lii dara waaw faut pas faire des fausses comparaisons waaw faut pas faire des fausses comparaisons al aklu bi diini loolu l'islam da koo tere waaw lekk ci turu diine waaw di di di mbubboo diine ji te doxaluñ dara loolu l'islam da koo tere waaw ak mbir yoo xamante ne muxtalafun fiihi la nit ñi dañ cee wute ñii ne baaxul ñii ne baax na waaw ak bu doon sax ña koy def c'est exemplaire ce sont des exemples non des exemples yoo xam ne ni mais dañ ko ñu bari ci ñoom doonuñu ko xalaat bi doonuñu ko ñoon bu kenn ji xool rek xalaat ñooñu li ñuy wax ay affaires yi ngay xalaat ñooñu ah non non non waaw li ñépp bokk moom buñ ko tegee fa war a tegu ku ci mer na mer waaw waaw il faut nit ñi ñu fer ci alal ju bon toog ñu lay jox alal ju ñépp bokk nga koy nga koy jëfandikoo yàgg sa communauté loolu mooy li teguwut fenn laa wax alal bi ñépp ko waaw bu rësee tuuti sax gaa yi kaas loolu waroon nañ ko ruusa def waroon nañu am kersaay def ko képp kuy organiser ci lu ci mbiru diine yow war ngaa pare ngir mën a mën a financer sa bopp boo ko manul sa waay nga bàyyi waaye bul xarab kenn ñoom diw defuñ fi dara ñoom nguur gi ñaangam nguur gi teguñu ko fi ngir mu lay defaral loolu nguur gi c'est pour le askan wi di leen a wax ay affaire démocratie ak nangam sa pour le askan waaw waruñoo jël mbir mi jëmale ko ay famille xañ ñeneen ñi loolu du dëgg du yoon wal iyaazu billah waaw kon yées na borom bi jox la nguur amoo dara looy def lan jëloo ñu nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu sell yi ñi ragal yàlla teg leen sa wet ñu nekk bitaana saaliha lak sa sa conseil yu baax ngir yow nekk ñoo xam ne ñoo lay conseiller waaw boo naree jàdd yoon ñu tegaat la ci ci ay teggin ci sutura loo xam ne kenn du koy yëg médias yi du ñu ko kenn du fi am scoop ci lool te du génn di ko wax am sutura xam tey wax te yàlla tax comme ñoom imaamu Zuhri rahmatullah alayhim meloon au lieu nga jël ñoo ñooñu defoo ko nga ñëw di leen bàcc di leen tëj ko wax nga tëj ko waaw ku wax dëgg nga tëj ko yow daal ki nga neexool mooy kiy wax say bànneex képp ak ki lay jay waliyasu billah waliyasu billah moo tax Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu ne ko ya Umar ibn al-Khattab ya ibn al-Khattab la takun azaban ala ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu nekk mbugal ci kaw sahaaba yonente way sa sab loolu dañ ciy xam ne nit buñ la waxee yu mel noonu fekk yow la nga defoon amaana nit ki noonu la ko jàppe alors que du loolu nga leeral moo tax Seydina Omar leeral ne subhaanallah ne ko subhaanallah waaw nga gis simplicité bi amul way c'est le président te du président non wax naa la boobu président comme suñu suñu ah non xilaaf xale fay jullit yëpp da da da Médine à Bagdad ah Xuraasaan ginnaaw Bagdad nga naan ba lépp ba Ifriqiya saway loolu lépp nga jiite ko. ay ay ay ay yooyu yëpp yaman lépp lu jiite loolu lépp teewul lii la ah buñ war yow dëgg la ñuy wax dëgg lépp nekk ci loo xam ne discours bu normal quoi moom itam mu défendre ne na subhanallah non man defuma ko ngir tuuma wala teg ko mbugal wala teg ko dara de non mooy damaa dégg benn mbir rek sami'tu shay'an fa ahbabtu an atathabbat damaa dégg mu wax ma hadith boo xam koo dégg mbir mi mooy da koo jële kaw loolu yi parce lu comme li mu wax mais voilà gisee na abu dañ waxaat ko sax abu abu Sa'id al-Khudri ñëw ak Seydina Abu Muusa mu ne man nii dégg naa ko mu ne voilà waaw kay léegi nag mooy ci riwaay ma bi li ma teg lii lépp mooy li li ma doon nekk ci commerce bi voilà ba lii nii ci njàngale yonent may sa sa mu rëcc ma loolu dañ ci xame ne boroom xam-xam bi nga xamante ne lu Imaam An-Nawawi wax al-mutabahhir nekk géej géej géej moom am na ci xam-xamu yonent bay saasaam loo xam ne mën na ko ciy rëcc waaw yow bu dee sëy Omar ibn al-Khattab ak ni mu jegee woon yonent bay saasaam ak ki mu doon waaw ginnaaw yonent bay saasaam muy ginnaaw Seydina Abu Bakar mooy troisième personnalité ci l'islam bi këpp lépp moom ah moom la sunna yonent bay saasaam am lu ko ci rëcc lan nga may xalaatal keneen moo tax erreur bu rëy la ñi nga xamante ne nii ñooy muqalliduna yi ñiy topp ab ab ngir noonu rek muy muy muy ama waaw al muqallidul ama ki nga xam ne suivisme aveugle boobu lay def bu ñëwee gis loo xamante ne xadiis yonent bay saa saam bu leer daa wax loo xam ne wute na ak li imaamam wax mu bëgg a sënañ xadiis yonent bay saa saam fee saxal wax imaamam bi nga xam ne daa wuteeg xadiis bi loolu mooy ñàkk xam dara waaw te nit foo àgg àgg àgg jomboolu la nit di rëcc bu dee Seydina Omar la kooku rëcc kon bu ma wax keneen laa wax amul kenn ku dul ne am na lu ko rëcc ci jàngale yonent sallallahu alayhi wasallam waaw am na loo xam ne waaw am na loo xam ne xamu ko Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu biñ ko laajee ci miiraasu aljanna moom <laughs> dane man xaw ci jéggoo ma ci yonent bay saa santana ba ñoom al-Mughira ibn Shu'ba ñëw ñëw ñëw seede voilà kon loolu noonu dafa am solo quoi waaw bëgg jàpp ne voilà man maay le connaisseur de tout l'omni l'omni l'omnipotent nangam doo kenn du fi omnipotent laa wax waaw wa <laughs> ki nga xam ne laa wax day wootewu naan moom moo xam ne lii moo nand moo kii ma ne ko hee ne la waaw nga duut ko baaraam ci biir bi na ko doy mu xool la nga ne ko ma ne arafta shay'an li nga xam ci la la mer l'océan des connaissances yow li nga xam xam nga lu mu tudd une petite chose une parcelle de choses nga xam waxaabat gis ne li la faddu nag nga ñàkk koo xam asio yow li nga xamul dans le monde la la l'océan la mer des connaissances des sciences et des savoirs yow liñ ci xamul xam nga la la mooy lépp foofu xamoo ci tus yow li nga xam as matul sax toog waaw kay bu ko defee nga war a modeste lu la yàlla mën a ubbee ubbee ubbee ubbee ubbee ubbee ci xam-xam nga xam ne sawaay <laughs> wa fawqa kulli dhi ilmin alim waaw waaw boroomu xam-xam bu gis ku ne am na ku ko féete kaw te kooku la féete kaw am na lu mu rëcc balaa xamante ne nii euh, euh, euh, li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy kii borom bi dajal lépp xam-xam ci moom muy rasulul rabbil alamin ha alayhi afdalu salati wassalam allahu akbar kon lii dafa nekk loo xamante ne nii lu ama ama am solo la léegi ah ah wala al imaam ibn Abdul Bar kon gis nañ li tax daal Seydina Omar doxaleen nii moo al imaam ibn Abdul Bar mu ne li euh, day yenu ne Seydina Omar ah bi Seydina Abu Muusa di xadiis bi dafa nekk ñoo xamante ne nii ñoo xamante ne nii euh, moom mi mu duggee ci l'islam yàggul wala ñooñ nga xam ne mu ragal kenn ci ñoom di créer ay xadiis voilà taabi'ina yi ak tamit bu ñu nee nii rek bëgg dara wala am lu ñu tiit rek wala am lu ñu tiit rek ñu ñëw créer hadis voilà bu comme li ñu waxoon sànq dugg ci bu war sa bëgg cee génn mu xamal leen ne lii nag voilà waaw dafa lii ko wan leen ne <laughs> ah bu dee Abu Muusa mii nga xam ne gis na yonent way saa saam àndoon ak moom ak fi mu toll moom laa doxaleeg lii ba kenn yaakaar fi ne moom mën na cee génn <laughs> waaw <laughs> kon nag loolu. amatina solo de waaw euh. kon euh, mu am leneen loo xamante ne nii moom la ci lañ ci mën a jàng ba léegi euh, mooy ci xadiis bi mooy këne li ñoo ko kene ki nga xamante ne boroom xam-xam al-Mutabahhir ni ko imaamul Nawawi waxe imaamul Hafiz Ibn Hajar daal di koy reprendre at kene am na lu ko mën a rëcc ci xam xam yonent way sa sam bu dee lool Seydina Omar lay dal wax nañ la saay Seydina Abu Bakar kon lan fama baalu ko bil aaxari lan nga may waxal ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw waaw lan nga may waxal ñi ñëw seen gannaaw te loolu du ko leneen liñ ci jànge mooy loolu du ko wàññi dara waaw loolu tekkiwul ne walla non kon sawaay ndekete yee <laughs> hein non kon sawaay ndeke amul quoi hein hein kon sawaay ndeke am na loo xam ne xamu ko waaye dañ naan la lool mooy mbir mi loolu am nañ la xadiis bëli sax <laughs> bi bi bi bi ñaari yonent bay saar saar ne ko waa ban suuf moo gën sopp lu fa yàlla yeneen saa saa ne ah ak ban suuf moo gën a moom la yàlla gën a bañ quoi mais ah loolu de xaw ma xaaral ma laaj Jibril <laughs> mu laaj Jibril ne ko waa Jibril <laughs> ban suuf moo gën a sopp lu fa yàlla ak ban moo gën a bañ mu ne ah man de xaw ma xaaral ma laaj yàlla <laughs> mu laaj borom bi tabaaraka wax leen nee eh, bi ñu gën a sopp mooy jàkka yi bi ñu gën a bañ mooy mooy marché yi waaw. mooy loolu du ko wàññi dara wàññiwul dara ci borom xam xam-xam waaw loolu mooy rek li normal voilà kon bu dee loolu ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam nan nga may xalaatal keneen jàpp ne lépp loo xamante ne laaj nañ ko moom daa war a xam réponse bii bu ko xamul mooy loolu mooy ñu xamul xam-xam waaw mooy ñi xamul xam-xam ñooy jàpp loolee ñoom ñoo jàpp naan voilà diw daal buñ ko laajee xamul mooy wane ne dëggante ya di diw xamul dara laaj nañ ko keroog mu ne xamul ah, yow imam Malik ne woon ma ne nisful ilmi la adri xaaju xam-xam <laughs> mooy xaw ma ji jóge yaman daal di eh, dajale laaju waa yaman daal di ñëw ci imaamu Malik <laughs> rahimahullah laaj imaamu Malik tontu ci ay laaj alhamdulilah yenn yi tontu ko manu cee tontu mu ne waaye ñu ko ah lan laay waa ma waa yaman mu ne ko boo demee nga ne leen Malik nee na xaw ma <laughs> boo demee nga ne leen Malik nee xamul <laughs> waaw Maalik xamul yi li mu xam la la wax waaw moo tax kenn moo tax moom mu doon imaamu Maalik rahimahullah ne buñ la laajee ci diine jël àjjana nga teg sa kanam jël safara sa nga teg sa àjjana sa ndejoor safara sa sa càmmoñ ñu jàkkaarloog yow léegi nag ngaa ciy tànn bu la neex mooy bu dee xam nga nga tontu te yàlla tax loolu mooy tànn nga àjjana bu dee nag xamoo di tatone même boo dajee dëgg mooy tànn nga safara yaa jël safara xëpp ko sa kaw wal iyaadu billah kon loolu lu am am solo al imam ibnu Battaal rahimahullahu ta'ala